bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim qaala bal facalahu kabiiruhum hada fasaluuhum in kaanuu yantiquun farajacuu ilaa anfusihim faqaaluu innakum antum alzaalimuun léegi mooy kon ci laaya ab juróom benn fukk bi ak ñett ak juróom benn fukk bi ak ñeent foofu la ñu yemoon fi nga xam ne ñu ngi woon ci procès bi li nga xam ne fi la gaa yi nag Namruud ki gaayam nekkoon buuru Babilon nga xam ne ñoo jiite woon foofu la Seydina Ibrahimul Xaliil alayhi salaatu wassalaam dëkke woon bi mu rajaxee li nga xam ne mooy seen yàlla yi bañ demee ca seen feet ba ñu indi ko nag di ko juge nag nee nañ di ko àtte nag léegi ñu ngay jokkalante kàddu ya nag ba ni nga xam ne loolu la leen waxoon bii weesu am na loo xam ne boroom xam-xam yi nee na bi mu leen nee kabiruhum hada bal ki ko def kay fa'alahu ki ko def mooy kabiruhum hada mooy seen yàlla bii nga xam ne moo ci gën a mag te yor seen meñ gi lonku ci doxam bi ndax lan ndax dafa mer dafa mer li tax ngeen koy boole moom di ko jaamook ay yàlla yoo xam ne réyu yu ndaw lañu ay yàlla yu ndaw ngeen boole kook moom moo tax mu mer daal di leen rajaxe nag bi mu leen waxee lool ak yi ci waxoon bii weesu yépp gaa yi nag farajaw ila anfusihim gaa yi dellu seen biir gisante daal mooy ci procès bi la Seydina Ibrahim wax na gaa yi xoolante paaye kilifa yi daal di xoolante nag ñu xam nag waxante seen biir nag di xuumtu ndànk di wax ne fa xaalu ñu ne innakum dëgg-dëgg yéen antumu zaalimuun yéenay tooñkat yi am ci boroom xam-xam yi ñu ne loolu mooy yéenay tooñkat yi ci lañ bi nga xamante ni nii yéenay jaamu yeneen yàlla yoo xam ne yu ndaw lañ di ko booleeg moom bu mag bii moo tax kon mu mer comme li kiy wax rek léegi am ñeneen ku mel ni mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhum mooy li ñu waxoon bii weesu mooy comme que nag bi mu leen nee bu dee mën nañoo wax ñoom yu ndaw yi laaj leen leen bu ñu manee wax rek daa fekk ne kon yàlla bi gën a mag ñii seen xërëm dii moo ko def gaa yi nag dellu ci seen bopp xam ne moo waaye yow ñun yépp xam nañ ne lii mënuñu wax waaye looloo tax ñu ne farajamu ila anfusihim ñu xalaataat dellu ci seen bopp nag wax ne ñun ñii daal ñun daal ay tooñkat lañ dañuy jaamu yoo xamante ni ne mënuñoo wax ñooñu nan lañ ñu mën a dimbalee ëllëg léegi nag gaa yi nag loolu am na yeneeni wax waaye mën nañu yem ci yii <clears throat> léegi nag gaa yi nag bi ñu waxee loolu nag gaa yi nag mujj nag bon léegi nag xamiya daal di leen dugg mooy daal bon ñu xam ne bon ça su suffit pas quoi même bu dee ne yey na leen voilà yey na leen da na a bëggoon a indi ci raisonnement parce que Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam comme niñ koy gisee ci suuratul ana euh, suuratul an'am non suuratul waaw suur suuratul an'am li nga xam ne fa lañ koy gisee moom dafa nekkoon koo xam ne ku man li nga xamante ne mooy dagge dagge sant ci wàllu xool ñi nga xam ne argumentation nan la ñuy tegee ay argument ba wan yéeféer yi que ne yàlla kese mooy yàlla te moom kese lañ ñuy war a jaamo boroom xam-xamu léegi ak ñi nga xam ne jargon bi mooy avant après bien ci l'islam bi noonu ñu koy woowee ilmul kalam lu mel noonu da ko manoon lool moo ci sax mooy imaam bi bi nga xam ne mooy bi gën a màgg ci xam-xam yu mel noonu nga xam ne ci wàllum xel nan la lay démontrer wane la ne kene borom bi azza wa jalla la ñu war a jaamu comme loolu bu buñ àggee ci suuratul anaan dina ko gi dinañ ko gën a gis foofule fii itam noonu la doxalee ñoom daf leen a fekk si ci li nga xamante ne nii wan leen yóbbu leen ci seeni retranchement mooy pousser leen ba ñoom ci seen bopp ñu xam ne kon ndeke ñoom li ñuy jaamu du dara parce que ñoo xamante ne nii yàlla joo xam ne manu wax kii ngeen ne moom ngeen di jaamu lii dal leen mënuñoo défendre seen bopp mooy li leen dal mënuñoo fekk seen bopp ci lii yu yiis yi leen di dal ñu rajaxe leen ba pare ngeen ñëw manu ngeen a xam kan moo ko def ci ñoom ñu naan leen bu ñu manee wax yéen ci seen bopp ngeen xam ne ñooñu ngeen mujj mujj ne reconnaître que ni ah ñii kat mënuñoo wax kon nag loolu nag la yi nii ne ñun daal summa nag waaye bi ñu waxee loolu affaire bi daal ñoo xam ne mooy ak kéeféer nag xamiya mooy daal ñu daal di gis seen bopp nag ne bon lii daal doyul summa ginnaaw gi nu ko su nu ki suwalaaru wasihim ñu delluwaat ca seen ginnaaw ci seen bopp ci seen bopp yi mooy lan delluwaat ca lañ newoon ci kéeféer ga ñu nekkoon mooy delluwaat nag xam ne bon léegi moom argumentation bu dee côté joxe ay xalaat rek kii wax kii wax mooy Seydina Ibrahima alayhi salaam gañe na leen ndax moom ñoom ci seen bopp xam nañ ne kon ndege suñu yàlla yi mënuñoo wax ta loolu yàgg nañ koo xam waaye mooy ne waaye mënuñoo fegal seen bopp lu yées li leen di dal waaye yaakaar ngeen ne ñoo ñooñu yéen jaam yi yéen nit ñi ñoom ñoo leen di aar nan la ñoo xam ne mënuñoo aar seen bopp di leen aar gaa yi nag bi ñu xamee loolu lépp nag mooy xam ne yéew yi dugg leen mooy tegatuñ ko nag ci benn ay xalaat ak yooyu ndax xam nañ ne côté xalaat gañe nañ leen léegi nag ñu dellu ci seen bopp nag ne ko nag mooy xam ne yëg dugg leen nag ñu mer daldi kii waaye yow yëg seen bopp ne waaye kii dañuy fontoo ñuy wax mu naan ñu ñu wax loolu daa ñu ko gën a xam ne est ce que loolu daa tax du ñuy yàlla laqad alim te ñu ne ko hé Ibrahim é bu ñu fontoo alayhi salaatu wassalaam laqad dëgg-dëgg alimta yow yaa gën xam ne ma haula lan moo tax nga naan ñu laaj leen yi yàlla yu ndaw yi bu dee mën nañoo wax ne ma haula yantiqun kene yàlla yi manu leen wax léegi nag mu indi mu fekk ci leen nag leen kon nag li ma bëggoon am na xaala mu ne leen ñu ngi ci procès bi ba léegi waaye yéen afata'buduna min dunillahi ndax da ngeen di jaamu leneen wëllif borom bi tabaraka wa taala bàyyi ko fi maa loo xamante ne nii laa yanfa'ukum du leen jariñ shay'an tus wala yadurrukum te du leen lor mooy ne manuñ leen a jariñ koo xam ne manu la fegal boppam lor yi koy dal de façon manu la fegal loru keneen waaye it kooku moom manu jariñ boppam da manu la jariñ keneen kon mu wax leen ne leen uffin lakum cim yéen waaye yéen daal cim yéen walimaa ta'buduna waaye it cim yéen waaye cim li ngeen xam ne moom ngeen di jaamu seen xërëm yii de min dunillahi wëllif borom di tabaraka wa taala afala taqiluna moo yéen ndax du ngeen xalaat utiliser leen seen xel yi mooy da ngeen dof wala lu leen dal xalaat leen xam ne kon lii jarul a jaamu bàyyi leen ko fi xaalu gaa yi nag bon mer nañu mooy léegi mbir mi tegootul ci xel ndax xam nañ ne ñu ngi en cours d'argumentation mooy ne amatuñ benn lay boo xam ne moom lañ am parce que moom lii leer na moom ñoo xam ne mënuñoo aar seen bopp man mënuñoo jariñ seen bopp yow nan lañ lay jariñe yow mi ko fi defar kon nag mu wan leen ne yii yépp yéen a ko defaral seen bopp kon nag bàyyi leen fii lii te ngeen jaamu boroom di nga xamante ne nii moom moo ñu sàkk sàkk asamaan ak suuf te nangu ba di digle ñu daal di koy jaamu gars yi nag mer quoi ne xaalu comme nag mooy nit rek gis nga jabaa bi rey mooy ñi nga xamante ne dañuy nekk ci kaw suuf di fi yàq yor nguur yi yor pouvoir di fi yàq ba pare kenn du leen ñemee ku leen wax dëgg ñu mere la bëgg laa faagaagal discours bii lañ ma sa mel waxtaan bii mooy wax bii ñii di wax moom lañ masa wax mooy lan jaay doole xam nga dañoo jëkki di commencer baton non carotte mooy kaay ñu wax ak yow fii laaj lay argumentation jox leen ko carotte bi bu carotte bi doxul ñu jël yet bi daal di la koy fëgg mooy tàngal sa yaram ba mu baax daal di lay faat léegi nag gars yi ne kon nag xaalu ñu romb comme que gañe nañ leen ci karoot bi mooy ne foofu moom argumentation ñàkk nañu ko amuñu jotuñ benn pex benn xalaat bu baax bu ñu mën a wax léegi xaalu ñu ne nag ñu indi doole nag ne xarriquuhu Namruud ki gaayam ne xarriquuhu lakk leen ko mooy taal leenub taal bu baax ngeen daal di ko ciy sànni wansuru alihatakum alihatakum te ngeen dimbali seen yàlla yi in kuntum fa'ilina neem nekk ngeen ñoo xamante ne nii ñuy def loo xam ne ngir défendre défendre seen yàlla yi la dee ñoo xam ne kii daal bu dee ne mooy sentence bi daal mu ngi noonu le bu ngeen bëggee dimbali seen yàlla yi leen kese fisus mooy moom mii di leen ayibal ba pare daal di leen rajaxi nii ñuy wax mu naan su yàlla yee ko def bu mag di bu dee mën nañoo wax te moo gën a tay ne mënuñoo wax kon nag nañ leen ko lakk waaye ñoom duñu xalaat nan la nit naan nañu dimbali yàlla ji mooy lan mooy ne yàlla ji moom de toute façon manul woon a lan woon a défendre boppam ba ñu rajaxe ko léegi nag a dimbali mooy moom manula fayul boppam manul dara ah manula défendre boppam léegi nag moo tax naan wansuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi wal iyaadu billah ñu boroom ne nag bañ ko ci sànnee ci biir xul naa ñu wax na yaa naaru yow safara si kuuni nekkal bardan sedd wa nag ak jàmm ala ibrahim ci kaw seydina ibrahim mi alayhi salaatu wassalaam ni ñu tàbbal ci sa biir wa araadu bihi kayda suñu boroom ne naka noonu lañ ko nammale woon ay pexe yu yées mooy daal di koy faat ci noonu le faja'alnaahumul axsariin ñoom ñoo ñële nag mooy ñoom Namruud ki ngay gaayam ma def leen ñi nga xam ne ñoo ñi gën a perte mooy delloo leen ci li nga xam ne lañu ñu bëggoon amuñu ko de nekk ñoo xam ne kuttus nañ après mu génn ci suuf ci ci ci ga sa tàkk-tàkk ba ba mu ci génnee gaa gis ne dara yére yam soloon sax dara ñuulu ci dara lakku ci gaa yi nag xam ne kon nag mujj lañ naroon ba bëggoon amuñu ko mu ne wan najjaynaahu noonu laa ko muccalee wa luutan ak ka nga xam ne moo ko gëmoon di doomu mbokkam muy seydinaa luut alayhi salaatu wassalaam ilal ardi ma daal di leen muccal léegi nag ñu jóge foofu ginnaaw ga dem waxoon nañ la mook seydinaa luuta àndoon ak sayyidatuna saara nekkoon soxna ci seydinaa seydinaa ibrahim alxaliilu alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñooñoo gëmoon àndoon ak moom nag ilal ardi ñu jëm te suuf sa nga xam ne allati ba nga xam ne baarak naa fiiha ñun barkeel suuf sa lil aalamiina ngir mbindeef yi mooy lan mooy alqudsu mooy fi nga xam ne bilaadu Shaam muy siri guréy ga muy foofu Jérusalem nekk alqudsul musharrafa foofu la ko borom bi yóbbu mook Seydina Luut ak soxnaam alayhimu salaatu wassalaam comme que nag lii la def te yàlla kese taxoon mu nekk lii nga xam ne lii dal ko bañ ko doon lakk far borom bi muccal ko wa wahabnaa lahu suñu borom nee na ma may ko Isxaaqa doom joo xamante ne mooy ginnaaw ga ginnaaw googu bam nee foofu la ca Jérusalem foofale ca al-Quds ma may ko fa doom joo xam ne Isxaaqa moom la ñuy wax Seydina Isxaaq waaye wa Yaaqub waaye fekkoon na avant loolu mu amoon doom ak keneen muy Sayyidatuna Haajara mi nga xam ne moom la amoon ak Seydina Ismaayil waaye mu may ko doom joo xam ne muy Isxaaqa wa Yaaquba naafilatan kanta Seydina Yaaqub moom nag naafila la mooy ak ndollent la mooy ab ab ab buuñaa la ko defal ab plus mooy loo xamante ne borom di tabaaraka wa taala ak ndollent la ko defal xam ne ci la amul woon doom ak soxnaam soo sële ginnaaw bi nga xam ne moom la amak ak doom ak ku njëkk ki sayyidatu sa Hajar suñu boroom nag may ko doom muy Seydina Ishaq waaye defal ko mu am sët boo xamante ne ndollent la lool moo tax arab yi képp koo xam ne doomu doom mooy sa sa sët moom dañ koy woowe naafila wa kullan te ñoom ñépp nag jaal naa def naa leen saalihiina ñuy ñuy yiw de wa jaal naahum ma def leen Seydina Ibrahim ak Seydina Ishaq ak Yaqub alayhimu salaatu wassalaam ma def leen a'immatan ay jiit yoo xamante ne nii yahduuna bi amrina ñoom dañuy gindi nit ci sama wahyu bi nga xam ne moom moom laa leen di yónni woon moom laa leen doon wax yu aw xaynaa ilayhim mooy dañuy gin lu ci leen gindeeku ba pare di ci gindi nit ñi ci wax yu bi ma leen yónni defoon leen ay yonent wa aw xaynaa ilayhim ma daal di leen wax yu daal di leen déey fi'lal xayraat yi jëf jëf yu yiw yi niñ koy defee mooy jaamu mata duñ ma bokkaaleeg jëf yiw yépp ma wax leen ko ba ñu man ko xam ko te di ko doxee wa iqaama salaati ak taxawal li nga xam ne mooy julli wa itaa zakaati ak joxe zakaat